الرحيم أدرينا تزوج وأسباب الناس فلم ينفقون وأدرينا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك أولئك الذين يؤمنون أولئك على هدى ربهم أولئك هم المفلحون الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله xew-xew bu mag am njëriñ buñ yaakaaral barke xew na ma nga xewee ca New York ca Manhattan déggoon naa pexe ak jéem nga waaye ba ma demee New York ñu invité fa ngir mbayit ma jéem a ak ñoom ñu jéem liggéey lislaam te nañ ko ma ki ko taxawee te sagal ne ma alhamdulilahi rabbil alamina lañ doon jéem sotti na nag dañ doon jéem moo doon firi alquran ni bàyyi ñas cheikhul islam wa yàgg firi di ko firil ñam ko daan firil danañ ci ñëw te mu tasaaroo ci biir ndongo yeeg soppe yi te kenn xamul fu muy mujj mujj nañ fexe ba dajale mbooleem kaset yi nga xam ne bañ daje lamb na firima commencé ca fàtte ci ba ca biir jinne bi naa si dara mag kan moo ko taxawee bañ ko mën a wax ne mooy promoteur lan mooy importance firi alquran ci wax ju nit ñi mën a dégg kan moy ki ko firi nu mu tudd nuy kuniyaam nuy laqabam ñaata at la dund luy xeetam lum doon luy impact ak barkeem ak itam ku ko jur ba mujj mel noonu luy rapport am mooy alquran moom ki ko firi muy Cheikh Ibrahim Niass loolu ñu ne ma boo ko tontoo dana doon kaset boo xam ne moom lañuy jiital bala kenn déglu firi mi bu ko neexee mu déglu ko ngir dégg ci lu ko wéttali ak lu ko dollee leeralal yoon fa aqul wa billahi tawfiq ki nga xam ne moo taxawee projet bi mooy suñu mbokk say sàll homme d'affaires sénégalais la jullit la ma nga foofee Amérique waaye nag na muy commerce te loolu ñu ngi ko ci ndokkee noonu la faale xalaat yu jëm ci lislaam ak yëngatu yu di dimbalee ku mun a dimbale ca di dimbalante ak kilifa nga xam ne ñoo sos institut afro américain ak jamiatu nashril ilm bi Cheikh Hassan Cissé jiite ma nga fay taxaw taxawaayu rafet ci lépp lu aju ci xaraka ak yëngatu bi nga xam ne Cheikhul Islam moom la jiite ba tey doomam Cheikh Abdoulaye Niass di xalifaam di ko sàmm lu ci sañ man moo xaritam yi koy def moo taxaw soppe la taalibe la boo xam ne ñu koy seedeel xel ñu koy seedeel xol itam te taalibe biñ mooy bu am xel am xol pirimi ki ko firi mooy Cheikh Ibrahim Niass koy wax alxaaji abu isxaaqa loolu araaba ko miin ci ku tudd Ibrahima am na laqab yu bari nag waaye cheikhul islam moo ci gën a siiw dund na diggante ak ci Sénégal dem na fu bari ci alam bi ngir liggéeyal islam xeetu wolof la amutoon métier lu mooy diini xam ko xamle ko jiiti ci nit ñi wala yoonu mucc di bay di dundee ak lu ko yàlla may impactam mën nga koo gis ci xam-xam ci culture ci ay millions nit ñoo xam ne yàlla wan na leen yow njub jaarale ko ci moom am na barke feeñ na ci wax yeeg jëf ak réew yi alxaaji abdullahi ñas mu mag ma mooy baayu cheikh ibrahima ñas jur na ko yar ko mook ñu baax ñu bare xaj Abdoulaye Niass nitu alquran la woon nitu sunna la woon nitu jihaad la woon lu yàgg-yàgg dinañ mës a génne ni ñuy bind ci moom wante kéemtaan la woon ci jamono moom Cheikh Ibrahim Niass nag cheikhul rapport bi ko yàlla may diggante mag alquranul karim kooku jagle la ndax mokkal na ko teel na koo mokkal te koo fàtte dimbale nañu bari bañ mokkal ko directement ak indirect daf ko doon ni ko yàlla santaane bis bu set bët bu set dina jàng suba ci alquran moom bàyyi ci bëccëg bi di ko xool ci kaamil bi su guddee dana tari lim jàngoon nga xam ne mën nga wax ne ajuma yu jot ci semaine bu ne dina wàcce kaamil ñaari xam na alquran xam na ko firi ko taawil na ko ba nga xam ne képp ku miin jotaayu jàngaleem doo tumuraankee ci alxuraan te yu bari yuy fëkk nit dootu la mënal dara ndax daf ko jàngale te nee na am na ndigal ci joxe xam-xamu nam ko daan defee na ñun ñi ko fekkee walhamdulillah mën nañ laa wax ne fu la la daan wone ci njàngaleem alxuraanam moomu ñuy wax firi alxuraan daf koy préparer du ko cof daf koy waajal lim bëri bëri bëri xam-xam daf daan firil nag ndongo yi nga xam ne jàng nañ ba sori ñi ñuy wax euh, aadatan al muntahul xam jàng nañ daal daanaka textbook yu bari ba nga xam ne fi ne ay boroom xam-xam lañ ñooñu ñooy daje bind liste ñëw sàkku ci moom ne dañoo bëgg nga firil ñu alxuraan ñu koy siiwal di ko lootaabe ba mu am benn maj mu ubbi prima topp ko du ko bàyyi fekk jeexut lu ma yoonu mu loolu fekk na boobu bari na itam wér gi léeg-léeg mu am tolof tolof nit la dafa baax lool rek buy firi li ñu taamu ci aalim buy firi alquran yépp soo ko mënee seetlu boo ko dégloo wala nga fekkee ko danga fekk ne respecté na lépp lépp lépp waaye nag ñooñee di ay tullaab yu bëgg a jàngulu tafsir ba nekk ñoom itam ay nit ñuy tafsir terewul amatu naa si ñëw góor ak jigéen ñu ko fekkee si muy jotaay bu mag bu yaatu bu wétle mën xëj ba nag nam ko daan defee mooy moom day téye ci loxoom jukki boo xam ne mi ngi ko jëlee ci saaw yi àll ni buñ bind ak lox waaye fekk na yàlla may na ko am xam-xam lool ci ummahaatu tafasir yi nga xam ne boo demee ci kàggoom ga tafsir bu ñu mën a limoo ci lislaam rek surtout tafasiru ulama ubbi ci tafsir yooyu ñaare danga fekk xalimbaam nga am na fu falaa te bu waxee nga xam ne li muy jàngale fëkku ko daf koo jàng te daf koo xam te yàlla defal na ko sëbbaat gannaaw tusubaar yenn gannaaw tàkkusaan ci daan laal jiw bi dalay dem ba noddu timis fekk mi ci ab dërs jeexal waaye nit gëj naa dégg bànneexu xel ak xol bu mel ni boobee ku teewee jotaay ba di yëg su fekkee ne yàlla may na ci cër jotaay ba léeg-léeg mu gudd lool léeg-léeg itam mu yem dafay toog ci pilyaan boo xam ne ci réew mi lañ ko xaw ne juñee kaala yonent ba lay kaalawu sànni cat la ca gannaaw nit ñëpp ko ci yar bu mat sëkk muy jàngale nam nekkee kéemtaan ci xam-xamul islaam noonu la culture am yaatoo te itam seetlu nañ ne bàyyi bu firi alquran ridwanullahi alayhi li ñuy wax mawduiya maanaam objectivité yaa ngi koy xamee ci boo jëloo tey boo jëlee tey kaset yi di ko déglu te fekk xamoo woon kii firi kan la mën nga déglu ba mu pare doo xam nu mu tudd doo xam ku ko doo xam ngërëm doo xam ndax am na tariqa doo xam xeetam léppam rek daf koy jëmale ci aaya bi ak fexe ba ki koy déglu dégg ko ne mën naa dégg da nga ne nit la koo xam dina critiquer léeg-léeg lenn ci téere yi firi alxuraan yi waaye critique bu tabax ak jàngale la ak teggin ba sëkk wax na même ci woy yi daan woy boo ci demee tey ci diwaan yi ak ñaan yi da fekk fu muy ñaane yàlla wal tajaalan حفظ كتابك الكريم كرامتي إلى لقائك العظيم بنان شوقي وحبي فيك لا يشفيه سوى حلولي وارتحالي فيه بنان قطني به قدني وقد كفاني كتابك الشافي لدل أحزاني di ñaan yàlla mu defal ko karaamaam wala boog ci ay karaamaam mokkal alquran wattu ko sauvegarde ko di ko jàngale di ko wattuloo nit mu nekk karaamam ba bés bu muy dajeeg moom ci bés bi subhaanahu wa ndax nee na yàlla bëgg gi ma la bëgg ak namm gi ma namm si pays amul dara lu ma ko mun a fajal dalal ma ci lu mooy rek may yëg ko wàcc ci alxuraan wax na ne xott nii doy na ma muy too xëdd nii doy na ma muy daal kafaa nii doy na ma kon ñetti expression yi arab am ci wane ne dara doy na ma yépp nee na kitaabu ko sa téere bi yow yàlla bi aji saafara li daa il ahzaan yi ñeel ragg yaa ñoom tiit yi la ak naqar yeeg jàqare yi doy wax jooju ay jëfam wane na ko suluukam wane na ko dundam bi wane na ko alxuraan jooju li tax boo koy déglu sa xel mun a dal du gan ci moom nam ko fekkee ci baayam ak maamam noonu la ko fekkee noonu la ko tasee ci doom doom yu góor yu bare kaar yu mokkal alxuraan ak yu jigéen mës naa ci xam ñaar fukki doom yu jigéen benn yoo xam ne ci xalibak boppam nee na ñëpp ay xaafisatun lil quraan karim jàng nañ xam-xam itam ñu ngi koy jàngale itam luxatul quraan te mooy langue arabe mooy luxay baay buy wër ci Afrique ak ci aalam bi yëpp di woote lislaam war nañ ko wax luñ mës a def ci dundam bi rawatina ci soixante yi léegi ba ni génn àddina bàyyi boole nañ ci te bokk na ci te am na ci njëriñ ligue islamique mondiale mooy rabita bi ci Makka bokk na ci ñu ko sos nekk na ca membre ci comité bu ko jiite ba xëy génn àddina mutamaru alamil islam yi ba nga xam ne siège baa nga woon ca Beyrouth kilifa Palestine gi ñuy wax Haj Amin Hussein yi jiite woon ko te ba nekk ca Karachi ku ñu wax docteur Inamullahi Xaan amee woon ko bàyyi moo doon vice président ba fee jóge fi majmaa buxuus al islaamiya bañ ko sosee ci Qaahira fekkee na ko te moo waxoon ci turu la ca congrès général conférence générale jamiatul bokk na ci ñu ko sos yorewul jaamia buñ tabax comme ni nit ñi miine te terewul dañ ko ci boole boole membre la ci al majlisul islaamil ala conseil supérieur bu Algérie te chef d'état ba fa fekkoon 66 moo joxe ndigal ne kii dañ ko ci ak nag ñu bare tax na ba da fekk nag noonu mu ittewoo xam-xam ittewoo alquran da nga fekk taalif na téere yu bare bare bare yu bari ba titre yi boo leen dajalee war na juróom-ñaar correspondance am yi lu nekkañ ca kaar ci luy jëriñ ci xikma toog faslul xitaaba fatawaaye jubbanti taalibe yeeg yar jokkoo réew yeeg yëpp yu ci bëri ñu ngi ko dajale mu nekk léegi am amagum nañ ci ñetti volume lim bind ci ay ñaan yu ñu wesar ak yu ñu woy bari na lool tey nag Saïd Sall dajale na tafsiiru olof bi loolu nag mooy wane ne gannaaw tey incha allahu taala kenn dootu ragal firim bàyyi réer ci jamono ndax bam dajalee ba pare mook ñi ko ci dimbale jazakumullahu xeyran dafa jënd appareil bu ultra moderne ci ci fànn ak boo xam ne may na ko nag mu dugal ci kaset yooyu nga xam ne ña leen doon enregistré ci jamono yooya yii ci année cinquante yi la yii ci année soixante yi euh, amuñu woon appareil yu yegg foofu ci baax miiruñ itam jël waxi koo xam ne waxam buñ ko jëlee war te sànk war naa leer mu seggaat ko baat bu ci suufe woon kawe lu ca lëmoon set lu ca duggoon te bokk ca mu segg ko programmé ko ba nga xam mën nga am baatab bàyyi ba kese mën nga toog boo amee jot di ko juróom-ñaari junney minute ak ñaar téeméeri minute bu la neexee nga wéy teg bàyyi mu di waxal dëgg di la yoonu mucc ak yoonu jege yàlla nene ma comme noonu la alquran ci boppam ngëneelam ndax mën nga cee sànni ay kaddu mu nekk ci kaset bi encre ngëneelu alquran moom yaa ngi koy seet rek ni yàlla gënee lu ne la alquran gënee wax ju ne alquran ci boppam wax na audu billahi min alsheytan irrajim bismillahi arrahmani irrahim qul la in ijtamacat alinsu waljinnu ala an yaatuu bimisli hada alquran la ya يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا القرآن وخنا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم بآية وجل القرآن لنا إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين wa an atluwa alquran ba mu jeex bu njëkk bi mooy yàlla def ci wànne ne alquran dara melut ni moom dara mënte bëjanteeg moom ndax nit ak jinne yépp buñ dajewoon di nàddante ku ne di tëral say pexeeg sa xam-xam ngir ñumu mun indi texte bu mel ni alquran itam laa bi misli kenn mënta indi lu mel moom walaw kaana baaduhum li baadin zahiran même buñ doon nàddante ba xëy jógee mu wax ne ci aay ñaareel ji ma jàng ne alquran ji ji di jàng muhammad alayhi salaatu wasalaam dafay jubal ku koy jàng gëm ko topp ko lillati hiya aqwam mbir mu ne rek li ci gën a jub gën caa baax moom la lay woon ci mbir moom lumoo lumoo benn bi nag bi ma mujj jàng mooy yonent yàlla daf ko waxoo ci alquran ne innama umirtu an abuda rabba hadihi al yàlla li ma digal mooy képp rek ma jaamu yàlla mi nga xam ne mooy borom kaaba gii di borom màkk mii nga xam ne yàlla moo ko jox xorma te yàlla mi ko jox xorma lahu kullu shay'in moom moom lu ne moo cee sëpp mu ne wa umirtu an akuna min al muslimin yàlla daf ma digal naa bokk ci julli nekk ci seen biir jaxasoog ñoom doon kenn ci ñoom wa an atluwa al qur'ana te nag may jàngal jàng alxuraan danañ koy xàmmee jullit bu yàlla may tawfiq da gis léegi bi ma la waxee ne Baye Niass mi ngi jàng alxuraan bés bu set mi ngi koy wàcce ñaari yoon par semaine mi ngi dund ci alxuraan da nga gis ne joxoñ naa la kon li arab di wax kullu saydi fi jawfil fara waaw li ngay soxla yëpp ci mbuus mi daal fexeel ba bu mu ni alxuraan joxoñe alxuraan xadis yonent bi joxoñe na ko alxuraan ngir ñu fonk ko lii daf lay dollee wan ne alxuraan jooju nga xam ne boo yemoon ci wax yaaram xëy na nga limité ci sa jokkoo moom yow mi may waxal ci wolof alhamdulillahi yàlla may na la prix mu wér mu sax mu am barke mu cosaanu mu authentique kon xadis nee na ci xadis boo xam ne ibnu mas'ud radiallahu anhu moo ko nett li mu ne qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam man qaraa xarfan min kitaabillahi falahu xasanatun والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف كم نكو إمام ترمزي إني جتيري يونت مولك كو جانج كيكونك جانج بن حرف رك ci alxuraan téere yàlla bi yàlla daf ko cee bindal tuyaabo xasanatun nee na tuyaabo ca boo amee ci alxuraan bu la yàlla joxee day tolloog fukki tuyaabo ci lu dul loolu yonent nag alayhi salaam ne waxuma ne alif laam miim benn xaraf la de alif xaraf muy fukki tuyaabo laam xaraf la muy fukki tuyaabo miim xaraf la mi ngi mel ni boo ne alif laam bopp bàqara rek wala saar yi nga xam ne am nañ ko yàlla bindal na ci fanweeri yoon yoo xam ne doo sikk mukk ne ki la ko bindal mën na ko jox allah ibnu abbas radiallahu anhu ku mas wax yaa taala jëf yi nit di jëf di ko jaamoo borom bi yan ñoo ci gën mu ne yonent ne ko alxaalu almurtaxil kuy laxasaka sippi mu ne ko yonent bi luy alxaalu almurtaxil luy kuy laxasaka sippi mu ne ko al yadribu min awali yi ila axirihi kullama xalla ko nekk mu ne ko mooy kuy commencé ci bopp alquran yi jàng bu wàccee rek yéegaat xadis boobu kat moom nga gis ulamaaw yi ñaare ku ci xatmu alquran boo ne woon naas yi bala ngaa tëj da ngay jàngaat faatiya jàng alif laam miim ba ca muflixuuna pour di taawil kulla ma xalar saxal moo taxoon bàyyi naan shawqi wa xubbi fiika laa yashfiihi siwa xuluuli wa irtixaali fii loolu la jut ñu nett di jëlee ci abdullah ibn amr ibn al aas radiallahu anhuma mu ne qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yuqaalu li saaxibi alquran اقرأ وارقى ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند الله آخر آية تقرأها yonent nee na bés pénc yàlla dafay gis ku daan jàng alquran mu ne ko jàngal yégal tartiilal na nga daan tartiile ci àddina sa daraja fa yàlla sa yéegi maqaama fa yàlla ma nga yemi ci aaya ba nga mujj jàng maanaam daal ma ngay jàngi dem rek maanaam yàlla nga koy may di ko yërëm di ko gërëm rek ci lu amul xaalidina fiha abadan xadis yooyu ak aaya yooyu dafay wane li tax màggaayu alquran nga gis ko ci dundu aimat yi ci dundu baay bi zaat am na yu ñuy def ci Sénégal ak ci réewu jullit ñi wàcce alquran xatmu di ko fekkee di ci ñaan mun nañ ko ci dugalaale ngir yeete abu xilaabata nee na yonent bi na man shahida xaatimata alquran kaana ka man shahida almaganima xiina tuqsam wa man shahida fatixata alkitab kaana ka man shahida fatxan fi sabilillah ñu jàng alquran ba xatmu ko yow nga ñëw fekkee xatmu ga nee na ni toolu xare boo xam ne nit ñi xare nañ ba gañi ba am ngërmaane yàlla bay séddoo màng ma nga ñëw fekkee ko ñu séddaale la mu ne ku toog fekkee ñu jàng fatihatul kitaab da ngay mel ni ku fekkee fatxan fi sabilillah moo tax boo déggee jullit ñi tàllal naan al fatiha bul gaawantu naan bidaa ndaxte lii wane na ne jëf yooyu jëf yu cosaan la radiallahu anhu nettali na ne kaana bil madinati rajulun yaqra'u alqur'ana min awwalihi ila axirihi ala asxaabin lahu amoon na ci madinatu munawara jamono jooja waajoo xam ne ay gaayam dañ koy wër muy jàng alquran fa kaana ibnu abbasin yadaw alayhi ruqaba ibnu abbas radiallahu anhuma dafa daan yebal kuy fuglu waaji fa ida kaana inda alxatmi jaa ibnu abbasin fa shahidahu bu waaj ñëwee ne ko mi ngi waaj a xatmu kat ibnu abbas ne ba pët dem toog fa fekkee xatmul quran bi u kanzul ummal ca muntaxabam wala nga seet daarami xadis jooju wax jooju ma la anas ibnu malik radiallahu anhu nee na kaana yajmacu ahlahu inda alxatmi daan jaa jàng alquran ba di ko jeexal day dajale waa këram njabootam ñu wër ko mu xat mu ngir barke jàngal nit ñi fonk alquran la ñoom ñi nga xam ne nag seen luxa la woon ñoo ko dégg buñ ci melee noona yonent yar leen tey yow nga bëgg alquran di ko jàng waaye nag ñu yokkal la ci ku mel ni islam ridwanullahi alayhi firil la ko ci njëmmeer firi ko ci sunna firi ci xam-xam te buñ demee léegi mën nañoo laaj ulamaaw yi balaa nit a firi alquran lu mel dinaa ko wax gannaaw bu ma continuer di wax ci ngëneelu alxuraan anas ibnu malik radiallahu anhu ba tey nee na yonent bi alayhi salatu salaam nee na inna lillahi ahlina min annaas qiila man hum ya rasul allah qaala ahlu alqur'ani hum ahlullahi wa xaasatuhu seet ko ca mustadrak nee na yàlla dafa am ñoñam ci nit ñi ñoo xam ne ñii ñooñ yàlla lañ ñu ne ko ñooñu ñooy ñan ya rasulallah mu ne waa alquran ñooy waa yàlla ñooy xaasatu noo ko mun di firi xam nga ne ñooñu jiitu nañ nga laaj ibnu ibnu mas'ud ba tey mu ne ida aradtum al ilma fa asiiru al quran fihi ilma al awalina wal axirin nee na ibnu omar xëy na munu ko wax lu ma jëlee ko ci yonent bi nee na su ngeen buggee xam-xam na ngeen jëqi alquran na ngeen provoqué alquran xam-xam wooy jëkk wooy mu yëpp mi ngi ci alxuraan seetal tazkiratul xuffaas wala kitaabu zuhhibu in mubaarak kon nag lii Saïd Sall def moo gaayam yi bëgg assuré ñu ne prime alxuraanu baay mi ngi ci kaset yu wér ci baat bu set ci ay malet yoo xam ne dañ ko préparé mu mel na mu war jëf ju am njëriñ te gis naa E, ku ñuy wax Murra al Hamadani jëlee ci Abdullah ibn Mas'ud mu ne radiyallahu anhu maa xarfun aw aayatun maanaam min kitaabillah illa wa qad amila biha qawmun aw laha qawmun sa yacmaluuna biha jëf ji dugg na ci siège boobu seetal nee na Abdullah ibn Mas'ud nee na amul benn xaraf wala benn aaya ci alquran lu mooy am nañu ko mës a jëfee wala am na ñu koy mas a jëfee si yaakaar naa ne ku déglu baay ci kaset yii ci xam-xam bu wér bii ci firi sunna bii ci objectivité bii soo bëggee jëfandikoo xaraf wala aaya yàlla yombal na takat boo seetee majaazat nabawiya bu Radwi wala sa burhan bu Zarkashi yooyu may wax ci lañu abu dardaay radiallahu anhu ne law aayatni aayatun min kitaabillahi azza wa jalla fa lam ajid axadan yaftaxuha alaya illa rajulun bi birkil ximaad la raxaltu ilayhi xoolal ma jooju xam nga yow noppal nañu ci fi mu ndaxte mbir mi dañ ñu koy teg rek xëy na ay tuuti dollar wala tuuti franc boo koy dépensé daal di am kenn su boobu nga xam ne booy tukki yenu ko booy wàcc wàcce ko booy nelaw mu nekk sa pegg dafa ne bu Darda yi nee na su ma benn aaya lëjaloon ma tëkkoo dégg ci alquran te aw kenn ku ko leeralal lu may waajoo xam ne ma nga ca biir kul ximaat ko ma dem ba biir ximaat mu waxal ma ko ma ñibbisee ci nit biir kul ximaat booba ci dëkk yaman yi moo ci gën a soj boo dem moo yaa ngi gën a mu am beneen xadis buy wax ne inna awla nnaasi bi hada alqurani man ittabaa nag moom moo gën a fànn am na sax xëy na ñoo xam ne jàng gi yomb rek mooy nag ñi gën a yey ci alquran alquran ji mooy ñu digg jàngale ya topp ko respecté ko même sax suñ ko mun te jàng xanaa loolu kay posé na problème mu traduction ak leeral seetlu musannaf wala kitaabu Zu Hibl Mubaarak mbokk yi lii lu tuuti la ci li ñuy xamale nit réalisation bu rëy bii ndax alxuraan boo koy firi ulama wi nee nañu laaj na nag nga am foo yegg am noo mel amul sikk ci ne Baay Ñas yegg na fa ba paase ko mel na ko ba jéggi ko ndax dafa am luñ naan tafsir am luñ naan taawil tafsir boo ko doon firil jànkat da naan ci fasru la jóge wala tafsiratu tafsiratu nag ni ki tafilatu mooy bi médecin yi daan bindu yiñ takkagum ci médecine buñ ko xoolee xamee ci waa ji ko daal taawil nag mooy nga biral maanaa yi ci façon boo xam ne dañ koy déggee ci baat yi nga xam ne dégg nga baat yi kon nag nga déggee ci yow ne tafsir naqlun masmuun lay doon taawil nag di dégg gu waxaat ko ak tafsiru kon yakunu bi naqli masmuu taawil nag nekk bi fahmi saxiix waaye nag yàlla mayoon na ko ba mu wax ñu 1946 ba muy wër ci Guinée ne jamaatu bayna zawqi wa diraaya maanaam boole na riwaaya ak diraaya ak zawqul maani yii nag ba mu ko daan wax pour ñu dégg ko jëriñoo ko la ndaxte xoolal am na fu mu wax ne moom Baye Niass borom tafsir bi ne xalaw nii wa kaadu bal jafaw wa taqawalu wala doyra inni aqra'u dhikra a'rif xawma ñu muy junj wante ñooñu texewuñ nee na ñooñee bañ nañ ko nee na ñooñee comploté nañ pour lor ko nee na am na ñoo xam ne dogu nañ ko am ñoo xam ne wax nañ lu ñu xamul ci moom mu ne wala bayra te awma benn xeetu lor bu may daj ci loolu nga ne ko lu tax mu ne inni man Ibrahim Niass aqra'u dana ma jàng daiman adikra alquran arifu fekk maa ngi xam taawil bi mi ngi mel daal ku xas xam alquran di ko jàng mën koo dégg xam li muy taawi bu amee ku la bañ kuy comploté ku lay jafaawoo kuy wax lu mu xamul ci wax mi ngi mel ni santal yàlla te jox ko wa a'rid an man tawalla an dikrina wa lam yurid a euh, boo doon seet lii bàyyi nga ne tafsiir bi mu def lu ci ulama yi wax mu ne ulama yi dañ ne xam-xamu tafsir mooy xam-xam boo xam ne da gëstu naka ngay waxee baati alquran ak naka ngay déggee lam tegtale ak atte ci juddoo bu dee atte benn bu dee atte yuñ toggale ak maanaa ya nga xam ne buñ toggalee baat yi moo ci war juddoo ak nag ay yu koy li yoo xam ne lu mel ni xam aaya xam luy folli xam aaya ju folleeg jam folli xam aaya bi lan mooy asbaabu nuzulam lu ko tax a wàcc ak yi koy leeral su amee lu jaral leeral te loolu ñu ngi alxuraan maa laaj aluusi borom ruuxul maani mu leeralal ma ko noonu xam waxoon naa ne tedd gi yaa koy xam bu nekk rek maalum ba ci ngay xamee fooraay alquran wax yàlla la kon nag ku ne xam ne fooraayam fexe ba mu dégg ko ibnu abbas radiallahu anhu ba muy firi yuutil xikmata man yashaaw daf ne al maarifatu bil quran mooy xikma ñu ne ko lan mu ne naasix ak mansuux laay ji folleeg dem folli muxkam ak mutashaabih la nga xam ne aaya jene naññ leer naññ ak la nga xam ne mutashaabih la nga xam ne wa maa yaclamu taawilahu illa allah warraasixuuna fi l ilm muqaddam ak mu axaram la ñuy jiital ak la ñuy mujjee xalaal ak xaraamam ak misaal yi ak léeb yi pour jàngal la kuy firi alquran nag lam laaj boo ko xamutoon ci téere yi itam déglul bàyyi ne muy nga xam ne noonee mu mel moom la gaañu waxoon ndax soxla na xam-xamu lugal arabiya bu yaatu ah bàyyi ñes xam na lugay arab lool lool su boobaa da ngay xam euh, baati yaaram yi at yim laaj bu dee par benn benn baat ak baat yuñ toggale te lool nax moo la koy xamal ku fekkee jàngale naxwoom ci ñiy tàmbali ak ñi ci digg beeg ña pare bay jàng ixmira da nga da xam li taxoon atam mën nañu nii ngeen saware ci jàng bu ngeen wàññiwul dana mujj woyaat lixmira loolu nag boroom daara rek mooy xam luwaay ak lépp miraab wax ko rek wax wax gi rek lu muy tekki foog nga xam li ñuy wax ilmul maani wal bayaan wal badiya pour mun a xam buñ toggalee wax ji la ca nekk ci ay xawaas ak maanaaya nam koy tegtale te itam il faut nga xam ilmul maani wal bayaan wal badiya maanaam balaaxa pour xam baat yi bu ñu wuutee ci looy jàpp ak itam wax ji bu dee wax ju am taar ju ràññeeku noo koy mun a xàmme te nag loolu ci alquran dafa am solo lool te itam da mun a leeralal ki lay déglu fu mubham nekk lu lëmu nga leeral ko fu lu ñu bëmbëstan nga tafsil ko fu aaya wàccee nga xam asbaabu nuzul loolu xam-xamu xadis la koy laaj na nga xam ilmu tasrif ilmu tasrif nag moom waxuma ne bàyyi daf ko xam ba géeju ci waaye sax taalif na boo xam ne genn ngoon la ko na ci xam ne bañ ko jàngee lañ noppi ci jàng na nga xam su alquran résumé nga mën koo jëli su alquran tàllale nga mën ko tënk bañ dégg lu nekk umum nga xam ne ñépp la laal nga mën ko xàmme lu nekk xusuus nga xam ne par ñenn ñi la nga mën ko xàmme foo fekk itlaax luñ joyal nga mën ko xàmme taqyid luñ tënk nga bu baat bi jibee di amru ndigal wala muy tere nga xàmme ndigal lu nekk farata ak ndigal loo xam ne quelque façon reetaan la ak ndigal luñ sopp rek la yooyu yëpp ci usul fiq nga koy xam da xam bu baax ne ku wax ci alquran firi ko da dugg ci yàlla ak tawxid ak li jomb ci moom li dagan ci moom ak li nga xam ne kenn waru ko wax booy wax ci yàlla loolu ilmul kalaam moo mujj doon mawdu duñ koy jàngee fokk itam nga boole ci ilmul qiraat yooyu yëpp nag sama borom daf ko maye maye maye moom bàyyi ba mu géeju ca géeju goo xam ne yow mi naayoo déglu band yi kenn du la léegi ndax kon dañ lay jiitu ci loo xam ne ko war déggal sa bopp bokk na ci li nga naayoo fekk ci band yi daal firi bàyyi alxuraan te muy xikmatu bu ko yàlla defal boo koy déglu doo sonn doo yàkkamti ndax firiwu ko ci kàddu kese guñ miin daf koy daaj daaj boo xam ne di ko neexal neexal boo xam ne lu jotaay ba yàgg yàgg yàgg yow doo ko yàkkamti mu jeex danay indi xissa yu bare te xissa dafay tarbiye nit te xissa day leeral maanaa yi nga xam ne léeg-léeg mu ñëw di luñ rafleel waaye nag li ci gën a am solo mooy xissa bu amul cosaan qissa bu wérul wala mu nekk ay israélien bàyyi du ko dugal ci buy firi lu su ko tuddee pour won la ne du bu wér su tànn jotee nag bul yàkkamti su ulamaa yu wuutee ci tafsir ak taawil loo gis rek mu indi ko te commenté wu du noonu ba nga jàpp ca jàpp nga ci wér parce que xam-xam léeg-léeg mu doon xam-xam pour xam-xam kese kenn duñ ci yàlla musal waaye xam-xam day doon xam-xam pour jaamu yàlla pour liggéeyal doomu aadama yi pour ñogal diine ji pour yëkkati raayatu tawxiid pour nit seytaane lam waatoon ne dana ko nga topp mbënd xëj boo xam ne waat googee seytaane dana fen ndax yàlla daf ne ko woon inna ibaadi laysa laka alayhim sultaan illa man ittabaaka min alxaawi képp ku ubudiyatun wér mbaa ibaadatun mbaa ubudiyatun dootu mënal dara gàtt kay su beroo ci la ko tilli ñëwee bu nekkee ci biir dëtt gi xëy na tilli ñëwee Cheikh Ibrahim Niass wax na ne wal abdu qad laqiya ayna al ilmi wa jaahu al idnu bi duuni wax dana ut na xam-xam di ci góorgóor ba mu ci dajeeg jëmmi xam-xam ja te itam ndigal ñëwal na ko ci tas xam-xam te ndigal la ko ñëwal amu ca benn demaleeg fekk na wóor na ko yaqiñ na bu wax ni xaw ma nag loolu muy firi waaye gis naa ni jël ci moom xam-xam yomb nag dërs bi da yomb boo sàgganee sax doo ko topp boo sàgganee sax mu rëcc la xaw ma nu ndigal demee waaye xam naa ne loolu mën naa bokk ci feeñuwaay bu firiwaan ba bés bi ñuy jeexal firi feet la goo xam ne feetu diine la feetu xam-xam la képp ku nekkoon ci liste ñi ñuy firi da nga ñëw ñu la bëri gi sax moo tax mais dafa taamoon ku ne moo lay tegal sa kaala sa maxana muy kaala ci sa bopp waaye lam cay teg loolu moo doon wax bu diis dafa daan wax ne dëppal nañ leen kaala gën ceel Muhammad alayhi salaatu wasalaam maa ngi leen di ñaax gannaaw tey bu kenn ci yéen dugg ci lu firiwante gi wala lu wuuteeg moom daan nañu wax ci firi alquran bu jeexalee ne gis ngeen ñi nga tàmbale woon bismillahi rahmaani rahim ñi ngi ko tëjee woon naasi nii boole leen ci li ngeen xam ci ne dara nekkul lu may allahu mi commencé te itam boo ci moom amuloo champ maanaam amuloo majaal boo ko liggéeyee lu muy annaas képp ku dul allah miñ tàmbalee nag ci naasu nga bokk te annaasu yàlla yeena leen ci alquran ne antumul fuqaraau ila allah wallahu huwa alganiyu alhamid yéen ñëpp soxla ngeen yàlla yàlla soxlaalul kenn daan nañu wax ci tafsir bi balaa di wax ne te danga ko dégg nit bu xasee xam allahu lam doon wut yëpp am na ko ndax nit lim soxla mooy jëmm joo xam ne lu nit soxla rek kookee am na ko te lépp lu mu ko dénk du sànko mu ne yàlla nag moom bi ko nit xamee xam na jëmm ji nga xam ne am na lu ne te soxlawul dara te loo ko dénk laa yudiu ajra man ahsana amala déglu rek bu baax kase soo koy déglu am ñu fay soow tëjal sa maye cofan ba egg foo xam ne danga ko fu mën a déglu te kenn jaxase wala ci biir xam ne duñ ca boole waxi da déglu di dégluwaat mën nga dem ba miin ko mën ga dem bañ lay laaj foo jàngee saaba yi alayhim seen xam-xam yu rëy yëpp ak seen jub meeg seen jihaad bi amuñu woon ay école amuñu woon ay tableau ki ay textbooks moom ñoom dañuy dégg jàpp gàtt laajte ñu wax leen ñu jàpp jàng jëfi am na ci ñoom ku ne ñun buñ jàngaan ay aaya ci alquran duñ ko romb xatta nataallama al amal fa kunna najmau aw naqrinu bayna al ilmi wal dañ daan boole xam ak jëfi door a wéy moo tax yàlla melal leen ñu mel waaye lim tàmmoon ci alquran mooy ñu teel koo jàngal xale xoolal bam naan ahibati fa tursirul wildaana kay yaqra'u waqta siban qur'aana suma soppe yéen ñi ne sumay taalibe ngeen ba yéenay sumay soppe dee leen yónni seen doom yi ca teel ñu teel a jàng alquran moo tax alquran foofu ci pay bàyyi ak ñi fa jumoo gone gu ndaw gu góor ak gone gu ndaw gu jigéen yàgg naa teel a mokk alquran am na ci ñuy tari ci kanam jury bi leen di déglu di ko jeexal ci ñetti fan maanaam guddi gu jot ñaar fukki am na ñu ci yàlla teral dimbale leen ci xale yi ñu tari ba ne woon naa si kenn gàggantiwu leen benn loolu mooy wax du rek ay wolof déedéet du rek ay tukulóor déedéet am na ci ñu weex dëkk gànnaar am na ci ñu ñuul am na ci ay américaine ak ay américain ndaxte l'islam naka jëkk diine aalam bi yëpp la dafa amee sifatul aalamiya universalité ndax wa maa arsalnaaka illaa rahmatan lil aalamin moo tax yàlla defal na kii firi yi nga naayoo làq fu ne taxaw na fa woo nit ñi ci lii ngay dégg ci alxuraan te ku bëgg a xam bàyyi ñes lu daan jàngale ak lu daan wax ci jàkkaam ji su fekkee ne yàlla xañoon na la nga dajeeg moom wala nga ziyaare ji ko wala nga wala nga ziyaare ji wala nga mujj ko wala nga jàng ci moom waxuma sax nga nekk taalibeem ba tey mën ngaa gàgganti sa bopp ci déglu kaset yi fi bàyyi daf lan jàngale Buxaari waxtu mu jullee tisbaar bu pare jàkk jooju fekkee naa fi durus Muwatta Sidi Alioune Cissé ibn Xasan di ko jàng daf lan fanaana wax ci siira guddi ba bët ba yor-yor jot du wax mukk lu may ummahatul kutub muwasaxati lay jëlee la muy jàngal nit ñi moo tax ñu daan tuub ci suba gàmmu maanaam buñ gàmmu ba seen bare lool boo ko déglu dootoo soxla dem ci fu ñuy waxee njàngalem Sénégal ngay làmbatu tadribu axmaasan bi asdaasin ndax nit ki lam nekk juróom-ñaar fukki at juróom wala lu ko ëpp loolee ca la nekk boo koy askan loolee koy askan te nag fi ne mën naa am ndax mbooleem yi tasaaroo ci géew yi géewu jàngaleem yi géewu waareem yi géewu fàttaleem yi géewu tarbiyaam yëpp daje na ci téeméeri kaset ak ñaar fukk yi nga xam ne noo def lu mu néew rek mën nga ko am kon nag yal na ko am ci ay doomam ak i yal na yàlla fay Saïd Sall mi nga xam ne nii mu ittewoo tafsiru maani quran al karim ci firim baay ak kàddoom wan nañu ne inna al huda hudallah ndax bu njëkk lii Afrique miinul mooy doomam bu dem Europe mbaa mu dem États-Unis daanaka ñàkk na ko surtout ñàkk na xol ba ñàkk na iman ba léegi nag demal foofa rek ba gis nit ñi maa leen gis maa wax ñoom ni leen ñeneen gisee wax ak ñoom waaye liman man ngay màgg ci réew yooyu te lii wane na ko ndaxte nit ñaa ngay def ñoo ne pour am xaalis waaye nag lii moom ëllëg même bu ci xaalis juddoo woon dagan na lew na barke na waaye ki ko def moom boo ko xamee rek xam ay góol li muy jëm a yegg xam ne lii moom jaamu yàlla ak liggéey pay bi nga xam ne daf ko sopp sopp ko ràññee ko ànd ak kon maa ngi ñaan yàlla taalibe yëpp yegg ci xàmme ak ànd ak seen sago ngir ñu mën a niru ni bàyyi bu góor mu yebal xale yi doom yi jarbaat yi ñu ci ay jaamiat ci biti bés mu ne leen bëgg ngeen jàng waaye bu ngeen toogal fii jàng mais bëgg naa ngeen yeew saqaafa fikr ku ñu a jëflante kawul bii nga xam ne technicité technologie ak science mu ngay wër d'accord waaye nag lii musal kawni bi mi ngi ci alquran ji inna hada alqurana yahdi lati hi aqwam kon nag maa ngi delluwaat ñamas ñamas ba New York ñamas ñamas ba Manhattan ma yëg ci biiru Saïd boobu téye loxoom ni ko yal na la yàlla fay yal na la ñaani bàyyi yaag say ñi lay dimbali nangu ci yéen ak ci ñun production bi tabarakallah yàlla sàmm ko ba tooñkat yi seen loxo du ndax ni ci sonnee ak ni nga ko garantir qualité piraterie mën na koo jaxse